a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil muddaththir kon ñu ñëwaat ci suuratul muddassir lii mooy li nga xamante ne nii mooy suñu ñetteelu jataay ci saar bi muy saar boo xamante ne nii bu ama am solo la muy ñaareelu saar bu wàcc ci alquraanil aziim suñu boroom tabaaraka wa taala kon ñu ngi woon ci aayab 18 bi di fukk beeg juróom-ñett fi nga xam ne ci lay wax ne innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar bi nga xam ne ci lay wax ne say say kii al Walid ibn al Mughira mi nga xam ne moo doon weddi mu ne Sa'ur ak lim ko defal yëpp ci ay ci ci ci am am may may yaatal wërsëgam may ko ay doom yoo xam ne fu mu nekk mu ne fa yor ay yaxam toom yi yëpp ñoom ñoo ko koy toppatool malgré tout ça mu bàyyi ko fi di weddi boroom bi suñu borom ne dinaa ko teg mbugal mu tar moo xam ne du ko man a supporter waaye dina ko dugal safara soo xam ne di ko yéegloo montagne bi ya nekk biir safara boo xam ne du ko mën a yéeg wala bu ci yéegee ba ca kaw muy bu tarxis day waddaat ci suuf ñu koy yéegloo ay ati at mu nekk ci loolu biir safara wala yaadu billah ñu boroom nag doon wax ne boo gisee ma teg lii ma teg ko lii mooy innahu ndax moom dëgg-dëgg fakkara dafa xalaat bu baax waqat dara mu natt lii lañ la waxoon nag lan moo tax parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la nekk makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di woo ñi nga xamante ne mooy kuffaaru quraysin yi di woo yéeféru quraysin yi ah waa Quraysh bi bañ léegi nag ñu xam ne nag li nga xamante ni mooy ajji comme que ajji daa yàgg di am arab yi dañuy jóge fu nekk ci réewu arab yi yëpp goxu yi ñëw di aj si mu daal di dajale nag waa Quraysh ñoom Abu Jahl nag ñoom Abu Lahab ak ñooñu ne leen nag ha problème a ngi waaj a xew de ñu ne ko ay yaa Walid ana lan mooy problème bi ngay wax mu ne leen yéen réeréwu ngeen ne ak ngi jege ci nit ñi fii lañuy ñëw ndax aji kat sayyidina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy ki ko defoon njëkk a aj moom la suñu borom waxoon ne ko wooteel moo tax ñoom bu yàgg moo ba nga kiiwee ñu ne ah jege ci de problème dina am ñu ne ko ban problème ñu ne ko ñoom dañuy ñëw te kat suñu waaj yi salaatu wassalaam lañ doon wax naan suñu waa ji lii mu fiy woote nit ñi dañuy bari di ñëw te bés bu ñu déggee lii muy wax alxuraanam ji damay ragal ñu bari leer na ma ni dinañ dugg ci lislaam te bu boobaa nag suñuy mbir dina yàqu de kon nag xalaat leen ana lan ngeen di wax ci ay mbiram loo xam ne dañ ciy bokk benn kaddu bu nit ñi ñëwee agsi nañu waa Muhammad moom lan moo ko dal sallallahu alayhi wa sallam lii muy wax mooy lan bu ko defee ñun waa Makka ñu bokk ci benn kaddu ndax bu dee ne nit ñi dañoo ñëw di laaj ana lan moo ko dal kii moom njabarkat la kenn déedéet du njabarkat taaxuraankat la mooy poète la shaa'ir la keneen ki ne non dof la keneen ki ne ah non non non c'est que moom charlatan la quoi mooy ab bu xaabakat la rek boo xam ne am jabarkat la bu boobaa loolu dañuy xam ne ñun ñii ñun ñi dëkk moom sax xamuñu liñ doon ku nekk di wax lu wuteet yi keneen ki wax loolu lu baax de kon nag nañu xalaat ci mbiram ñu ne ko mu ne ñu ne ko xalaatal mu ne déedéet yéen wax leen seen xalaat ma déglu leen ba pare ñii ne kon dañu naan moom magicien la mooy koo xamante ne nii moom dañ jabar mu ne hé bu leen njabar ñépp xam lan mooy njabar boo leen nee njabar la ñu ñëw gis gis ne kii kat duñ njabar kat kat kon nag yéen wax leen leneen mu ne moo dañ naan majnun la kii dof la mu ne leen déedéet est ce dof yi dinañ def ni moom buñ ñëwee xool gis ni yow ni dof yi di def dinañ xam ne ñun waxuñu dëgg kon wax leen leneen ñu ne ko kon dañ naan poète la mooy taaxuraankat la kat la ñu ne hee mu ne leen hee bu leen ma fontoo xam ngeen ne loolu manu la demee noonu ndax ñun ñëpp xam nañ lan mooy shaa'ir lan mooy poésie lan mooy poème lan mooy li nga xam ne mooy ay ay way kii nii buñ déggee dinañ xam ne kii kat lii muy wax wute nag taaxuraan gaa yi ne ko hée nag yow Walid ñun nag amatuñ nag neneen nag lu ñu wax yaa aba abdi shams ndax loolu moo doon dàkkantalam ah yow nag waxal fii mu ne mu xalaat xalaat xalaat xalaat ah, yaakaar naa ne daal moom li ngeen fi wax yépp bi ci tane mooy ñu ne saaxir la mooy mooy mooy njabarkat la ñoom xanaa gisu ngeen ma wax leen nag bu boobaa nan ngeen di layee leen njabarkat la mooy da ngeen naan xanaa gisu ngeen ni muy tàqalee diggante nit ki ak soxnaam tàqale nit ki ak doomam tàqale nit ki ak yaayam tàqale nit ki ak ay rakkam ak yépp ndax lii mu feen di bu boobaa lool lañ leen di wax léegi nag waa Quraysh ne ko jërëjëf yaa abala yaa aba abdi shams jërëjëf waaye kilifa gi li nga waxati rafet na ñu wër nag léegi nag noonu lañ def ci aj googu la fu ñëw rek ne moo man moom lan la doon alayhi salaatu wassalaam ñu ne moo njabarkat la fii njabarkat la rek di tas nit ñeeg yi muy wax bu ngeen ko dégloo la boo ngeen di ñibbi bala ngeen di ñibbi yéen ñi ànd nii di ngeen tasaaroo di ngeen xam ne seenu ànd sax dootul nekkati benn ñu nekk noon nag suñu boroom nag ne inna looloo tax loolu mu def noonu ne innahu moom fakkara dafa xalaat ci alquran nit ñi wax mu déglu ndax dafa ñëwoon déglu yonent bi alayhi salaam mu wax ko ba xam ne lii mooy alquran mu ñëw nag ba pare naan waa Quraysh ak jéeg ngi jege wax leen lim leen wax suñu boroom ne dafa xalaat ci alquran bu baax ba xam ne dëgg la wa qaddara léegi nag mu xalaat beneen xalaat ne leen nag nañ fexe nag wax lu dul noonu ci ki ko indi muy yonent salaam bu ko defee nit ki daw nit ñi daw ko wa dara mu nag natt la muy ndox teg fi li nga xam ne mooy ab ab taaxuraan ne nag léegi nañ wax sax ne léegi njabarkat la wa qaddara mu natt la muy wax fa qutila waay waay tos kereñeel na ko kayfa qaddara nan la mën a waxee lool te nañ ko njabar mu ne manu la nekk njabarkat nit ñi dinañ xam ne kon waxuñu dëgg waaye summa qutila ginnaaw gi waay mooy tos kereñeelati na ko kii waaye tos keree ko ñeel kayfa anaka naka qaddara la mën la mën a waxe loolu takk euh, natt lu toll noonu bay wax ne loolu la te xam ne moom ci boppam que ne li muy wax demewul noonu su ma ginnaaw gi nazara mu xool bu baax ca la mu xalaat summa ginnaaw gi abasa mu dal di foñ dal di daal di ñëkkal kanam bi wa basara dal di ñàngal nag tekki summa adbara daal di wane gannaaw dëgg wastakbara mu réeréelu ne manu la topp diine fa qaala mu naan in hada moom daal lii nekkul mooy liñ leen mujj wax naan lii daal nekkul yéen waa Quraysh daal nañ far wax wax ji in hada lii daal nekkul illaa lu dul sihrun lu dul loo xamante ne nii moom daal moom daal da koo toxale rek dañ ko koo kii daal mu ko fii di ñu fontoo ak njabaram yi in hada lii nekkul illaa qawlul bashar nañ leen ko ne nañ leen ne waaye am ngeen alxuraan ji nekk lu dul waxu mbindeef la de mu naan ni yàllaa ko wax waaye lii moom moo ko wax comme lañ doon wax naan asaatiirul awwaliin lii nii daa nekk li nga xamante ne nettali nit ñu yàgg la ñu yàgg ñu kese la foofu moom nag moom nag iktatabahaa daf koo bindulu ayyatum laa alayhi bukratan wa asila moom lañ koy nettali di ko jàngal guddi ak bëccëg yi moom lañ koy jàngal buñ ko ko jàng jàngalee am benn bu nekk di ko jàngal bu ñëwee nag moom la ñuy sonal nii quoi in hada lii nekkul illaa qawlul bashar lu dul waxu mbindeef la suñu boroom nag ne ha al Walid moo wax lool ginnaaw bi ma ko wanee dëgg sa uslihi saqar wat naa ne dinaa ko dugal fi nga xamante ne nii mooy saqar muy muy muy safara su tar soo sele waxoon nañ la ci ci ci weer wala weesu ci koor gële weesu saqar mooy ban mooy safara waxoon nañ la safara yi dafa am ay ay ay ay ay darakat mooy ay câble yu jëm ci suuf waxoon nañ la bi di gën a sedd ta safara dara sedd ta mooy jahannama ginnaaw jahannama lava moo ci tegu ginnaaw lava xutama moo ci tegu ginaaw xutama sa'ir moo ci tegu ginnaaw sa'ir saqar moo ci tegu ginnaaw saqar jahim moo ci tegu ginnaaw jahim haawiya muy juróom ñaari sa kaawu safara yi kon saqar mooy ban mooy juróomeeloo safara nee na koo ca suuf nag la jëm mooy du ay étage de waaye ay kaaw la yu jëm de suuf suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ne nag foo lay dugg waa saqar nu mu mel boroom bi tabaaraka wa ta'aala safara soosale mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam foo fële nga dugal kaw lii saqar wa ma adraka ana lan moo la xamal maa saqar ana lan mooy safara soo sële di saqar laa tubqi kaay ma la moom nan la mel laa tubqi du bàyyi suux ci ka muy lakk gis nga bu ñu fa dugalee nit suux bi lay lakk mu jeex léegi lépp mu muy chair bi muy yaram bi da koy lakk mu jeex wala tagar waaye du bàyyi benn yax ci moom mooy boo dugg mu rajaxe yax yi li nga xamante ne nii mooy suux wi lépp basar mooy day changer day soppi li nga xamante ne nii mooy couleur ba nga xam ne yaramu nit ko moom la yoroon boobu ko dugalee bu ko rakkee day changer li nga xamante ne mooy couleur ba wal iyaadu billah alayha mu ne nekk na foofale nag ca safara soosale tis'ata ashar mooy ne dix-neuf muy fukk ak juróom ñeent ci malaaka yoo xam ne ñoo fay nekk di gën a mbugal muy sëy muy Seydina Maalik mi nga xamante ne nii mooy nekk moom moo jiite safara ak ñi fa ne dix ñoo xamante ne nii nag ñoo leen di gën a mbugal wa ma ja'alna ashaaban naari suñu borom laata loolu li nga xamante ne nii nag ay yii nii ci la wàcc di leen ci ñëw ndax suñu waxtu jot na Abu Jahl ni dane mooy yéen yéen daal yéé waa Quraysh déggoo leen Muhammada mu ngi leen di sawaay de nee dañuy dañuy tiital quoi ak ay malaaka nee na kat malaaka yi ñuy tiitale ñoom 19 lañ ko waa moom ña nekk safara waaye yéen est-ce que ñun waa nga xam ne ñun ñoo ëpp fii ci arab yi ñoo fi ëpp ay nit est-ce que ñun dañoo dañoo dañoo dañoo ñàkk a man dañoo incapable dañoo nekk ñoo xam ne ñu lottu lañ bu ne ci ñun jàpp kenn ku nekk ci ñoom ñoo ci ci ci ci dix-neuf yoo yële ci fukk juróom-ñeent yoo yële bu ko defee ñu jël leen duma leen teg leen fële dem dugg ci aljana ji ñuy wax bu dee am na am beneen waay boo xamante ne nii moom ci waa banu juma doon wax naan non moom dafa jàppoon ne moo ëppoon doole Quraysh naan boo simple na quoi man. diis yi maa leen koy sama benn mbagg laay dóore gaa yi di dóore benn coup d'épaule laa leen di fëgg diis yi jaar nele ma jëlaat sama beneen coup d'épaule bi dóoraat ko neuf yi ñu jàll nele ma ne leen ajaa yéen waa Quraysh si dugg leen aljana gaa yi lañ doon saboote kon xam naa ñu yem noonu lii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in